mooy daal benn waa ci waa waa waa kër Zayd ibn Thabit as-saxaabiyu radiyallahu anhu mu jële ci Sa'id ibn Jubayr wala ci Ikrima moom mu jële ci ñool kenn ci ñoom ñaar jële ci Ibn Abbaas radiyallahu anhuma mu ne laaya yii nii ñuy bëgg a gis muy laaya fukk beek ñaar loolu wàccul lu dul ci mbiru waa Banu Qaynuqa léegi nag ci jotaay bii ñu génn gisoon nañ ci mbëmbëstal mu gàtt ñëwaat ci historique waa Medina façon yahuud ya fa newoon ci waa Banu Qaynuqa ñii ak waa Banu Nadir ak waa Banu Qurayza léegi nag ñu war a dugg nag ci li nga xam ne waxoon nañ tamit kañ la xew-xew bi amoon waxoon nañ la li gën a dëgër même bu dee wuute la kene mooy ne mu ngi xew ci li nga xamante ne nii juste après xare Badar mooy ca weer wa ca tegu ndax xare Badar mu ngi amoon ci weeru koor weer wa ca tegu du weeru kor yi ci la xewe woon li nga xamante ne nii mooy shawwal ci la xewe woon lii xare bii nii léegi lan moo ko waral loolu am na ñaari nettali yu ci am benn bi kii ki nga xamante ne nii imaam ibn isxaaq rahmatullahi alayhi moom dane wa rahmatullahi alayhi ak baayam ndax baayam ku dëgër la woon voilà moom sax lu bari day jële ci baayam naan xaddathani abi muy Isaaq ibn Yasaar ta moom fiqa la ku wóor la woon rahmatullahi alayhima mu ne moom bi mu ko nettalee mu ne gaa yi waa banu Qaynuqa yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf leen a dajale fi nga xamante ne mooy ca seen marché ba ndax dañoo amoon marché bu siiw muy suuqu bani Qaynuqa nga xamante ne marché la boo xam ne biir Medina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ee yéen mbooloom yahuud yi mooy tanaku leen bor seen borom tabaaraka wa taala baata mu leen di teg li nga xam ne ak ci ci ci mbugal li nga xam ne moom la teg Quraysh bu yàggul léegi te yëg ngeen ko muy ghazwatu Badrin fa nga xam ne ca la ñu naq ba naq banu ne bakkanu ñi nga xamante ne ñooy kuffaaru sanadiidu Quraysh yi ca ban ba daal di leen sànni ca xali bu Badr faat ci ñoom 70 juróom-ñaar fukk jàpp ci ñoom ay prisonniers juróom-ñaar fukk mu ne nag moytu na ko leen te ragal seen borom laata lool mu dal waa teg waa Quraysh daal di leen koy wàcce teg leen ko wa aslimu man nag maa ngi leen di woo ngir ngeen jébbalu daal di tuub fa innakum qad araftum ndax yéen kat xam ngeen dëgg-dëgg kene man nii de yàllaa ma soloo te moom mooy ki nga xam ne moo ma yónni alayhi salaatu wassalaam te looyu ma leen di wax nag di ngeen ko gis ci seen téere yi ak tamit pacte bi nga xam ne yi moom la seen borom tabaaraka wa taala jëloon ci yéen ne yonent boobu bu ñëwee di ngeen ko jàppale comme ni nga xam ne noonu la ko waxoon seen yonent waxoon leen ko yéen seen yonent daal di leen koy jottali comme le Seydina Isa waxoon te suuratu Saff bam nay wax waa naan naan naan wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad taman mi Isa alayhi salaatu wassalaam dama leen di bëggal yéen waa banu Israil ci yonent boo xamante ne nii mu ngi ñëw sama ginnaaw turam mooy ahmad te kooku mooy seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye falammaa jaa'ahum falammaa jaa'ahum bil bayyinaat qaalu haadaa sihrun mubiin bi mu leen dikkalee ahmad moo mële alayhi salaatu wassalaam ci yu leer yi wane ne moom mii la gaa yi di wax lii mu fi ëndeeg moom nii daal nekkul lu dul njabar gu leer kon nag mu wax leen loolu léegi nag yahuud yi ne ko yahuud yi ne ko yaa muhammad voilà nga xamante ne nii gars yi ñoo daq nappaate kaay leen ma nappaate mooy waxu guerrier guerrier yu lool rek xam nga moom la seen maan moom la seen sët yi ba léegi moom la ñu yor fee ca Israël ak ci àddina bi bu ñuy wax ñu naan ñoom ni ñu tudde seen armée bi ñooy l'armée bi nga xam ne kenn du ko noonu voilà noonu lañ tudde seen bopp ba pare di tëkku nit ñi di wan gars yi ay ci ay ay ay ay ay film ak yu mel noonu ak di leen wan ci journaux yeeg yooyu ay campagne médiatique ci tiital nit ñi di leen wan ne am nañ ay bombe nucléaire ay F-16 ay ba ay ay kii yoo xam ne drone yoo xam ne ca nuage la ñuy ne daal di lay bombarder même bu dee yaa ngi sa biir néeg di leen tiitloo jarul sax ngeen di xalaat li ngeen di xalaat seen biir néeg yi ñun yëg nañu ko lu mel noonu mooy façon discours ak discours u nappaate bi ñuy wax ci àddina di tappat di napp gaa yi nga xamante ni am nañ fulla ci seen kanam seen diine jaral na leen dara niñ leen di nappe di leen menacer ngir ñu tiit noonu lañ def yonent mi alayhi salaatu wassalaam naan ko nag yaa muhammad i yow muhammad ha ha alayhi salaatu wassalaam innaka tura anna qawmak mais yow da ngaa yaakaar ne ñun ñooy Quraysh daal yow yaakaar nga ne ñun ak waa Quraysh ñi nga gañe laa ilaha illa allah laa yaghurrannaka ñun nag gis nga yahuud yi ñoo lay wax lu leer ubbi sa bët yi la ñuy def déglul fii gis nga comme daa mel ni xamoo ah. laa yaxurrannaka wat naa ne laa wax bu mu la bu mu la war ànd ak gën a yow si yow Muhammad alayhi salaatu wasalaam bu doon jarak càng dara Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam bu mu la war gën a yow gis nga laqiita qawman laa ilma lahum bi harb yow nga dajeek ay gaa yoo xam ne xamuñu xare amuñu xam-xamu xeex mooy yow arab yi seen ayyaamul arab yi seen xeexante seen biir yooyu ñii xamuñu xeex waaye gaa yi nag ñu wax la lu leer gis nga Quraysh xamuñu xeexa ah. gis nga nag yow lan la dangaa foog ne loolu loolu daal moo la nar a war le fait que nga dajeeg nit ñoo xam ne xamuñu xeex fa asatta minhum fursa yow nag nga daal di saisir ci ñoom mooy daal di daj ci ñoom mooy loo xamante ne nii ab occasion la boo xam ne ci nga am ab tarxis kese la yow da ngaa tarxis malgré amuñu xeex da ngaa tarxis rek ba gañe leen léegi nag yow loolu noonu occasion boobu nga am ba daal di koy am ci ñoom gañe leen nga foog ne nag ñun daal ñun yahuud yi ñun ñooy waa Quraysh inna wallahi wat nañ ko ci yàlla laa wax lañ lay waxal lañ lay waata la in xaaram naaka wat naa ne bu ñu laalanteeg yow ci xare bés bu ñu xareeg yow la ta'lamunna anna nahnu naas wallahi ya am muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow bi nga xam ne bés buñ dajeeg yow ci xare di nga xam ne ñun ñooy góor ñi tax ñuy wax ah les guerriers ti nga xam ne billahi ñun mooy ñun yahuudu banu Qaynuqa yi waa Quraysh dañoo xam xare nga daal di tarxis jàll ci ñoom léegi foog ne yow loolu daal nga bëgg cee déduire que ne ñun man nga ñoo def dara quoi takat est-ce que da leen a menacé non da leen rek jëm leen woo leen ci yàlla ndax xam ngeen ne man yàlla moo ma yónni ci yéen te ngeen ragal li daal waa Quraysh ndax yàlla bu la yónnee yonent nga bañ dalay dugal loolu rek la leen wax gars yi nag di ko kii te mës a menacé waat lii nag mooy toola boo xam ne ba léegi yéefar yi loolu lañ mës a am voilà dañuy utiliser mooy Quraysh loolu lañ doon def di menacer yonent bi alayhi salaam ak jullit ñi buñ demee ba doxul ñuy indi carotte des fois mais ci menace lañ nekk moo tax gis nga Abu Jahl mooy seen toowu rëy rëylu boobu keroog Badar xam nga gisoon nañ keroog bi nga xam ne ci lañ bi ñu rayee ñoom ñoom Utba ak Shayba ak gaa yooyu Abu Jahlin gaa bon bëgg bon dalal waa Quraysh quoi buñ daw buñ jàpp ne fii mu naan leen doo bu leen kii ak do Suraaqa demee quoi mooy Iblis la yoroon forme Suraaqa mu naan leen laa yaghurrannakum xidlaanu Suraaqa fa innahu kaana maa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam naan gaa yi non naan nag di wax tur bi wax ci kaw waa Quraysh bi xare bi tàngee waa Quraysh rey nañ ci ñoom ñu bari mu naan leen bu mu leen wor Suraaqa daw na ndax daa gis malaaka yi te Suraaqa boo Iblis la moo yoroon formam mu naan bu mu leen wor gàcce gi nga xam ne moom la ñu Suraaqa gàcceel nii ñëw ba fii xare bi kii mu daal di daw dem mooy ci la dóore woon frère Abu Jahl bi ba muy jàpp loxoom naan ko Suraaqa foo jëm ndeke moos ma Jibril la gis alayhi salaatu wassalaam te Iblis la woon léegi Abu Jahl doon wax noonu ba pare teg ci naan naan gars yi bu leen leen rey sax bu leen leen rey jàpp leen leen par kenn par kenn par prisonnier laa bëgg tey bu leen leen rey hatta naqrinahum fil jibaal wala fil hibaal ba di nga xam ne noonu lañ leen di yeewe bañ ne ngoddu daal di leen mënute takk leen ci montagne yii wala ci buum yi bañ dëgër hadithun sinni gis nga comme gëléem yooyu nga xamante ni dañoo toll seen digg ndaw doole am doole yooyu di bajantu man Abu Jahlin foofu laa tollu te xare bi nii tar na maa ngi ci biir man laa wax xanaa xamu ngeen ne di wax gaa yi di menacer waale jullit yi naan li misli hada waladat nii ummi situation yu grave nii te ñàng gaa yi xamuñu nan lañ ciy génnee looloo tax sama yaay jur ma man ngir bu ma ñëwee génn ci gaa yi man Abu Jahlin noonu laay def nan la mujjee tuuti lañ ci des gars yi daal di koy ajji daal di koy faat mooy waxu menacé boobu ak too boobu nga xam ne ku tiit daw ku ragal tuuti da ngay daw noonu lay ruudi da yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan ko la in nahnu harabnaaka inna wallahi waat nañ ko ci yàlla laa wax bés bu ñu dajeeg yow ci xare la ta'lamunna anna nahnu naas waat naa ne di nga xam ne ñun ñooy góor ñu tax ñuy wax